xawaatu bnu jubair ibnu nu'man ibnu umaya ibnu imri'il qays ibnu thalaba ibnu amr ibnu awf ibnu malik ibnu al aws al ansaari dàkkantalam ne woon abu abdillah ak abu saalix moom seydna xawaat ibnu jubair Jubayr di doomi Nu'man Nu'man di doomi Umayya Umayya di doomi Imri'il Qays mu bokkoon ci waa Aws ci waa banu ci waa Lansaar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum imaam Muusa ibn Uqba na imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ala al-jamii' ak ñeneen ci waa ahlu siyar wal maghaazi nee nañu ñoom dañ koy compter ci ñi nga xam ne ñoo fekke badrin ah waaye fekkewul xare bi ndax asaabahu fi saaqihi xajarun fa rudda min as ndax keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn di dem badrin moom seydinaa xawaat ibn jubayr bi àggee ci as-safra benn xeer moo dal ci tànk bi euh, mënatul ak avancé nag yonent bi kon nag muy am blessure la am yonent bi alayhi salaatu salaam bi àggee foofu safra mu daal di koy delloo ne ko dellul waaye dañ koy boole ci ñi nga xam ne ñoo fekke badrin comme ni nga xam ne ñoom lañ lim muy ñoom Seydina Usmaan ci wàllu fay géeg yooyu ndax ñoom ñépp dañoo amoon ngan Seydina Talha ibn Ubaydillah Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Abu Lubaba ibn Abdil Aasim ibn Adiy Al ibn Haatib waaye ak seydina xawaat bi ibnu jubayrin radiyallahu taala anil jamii kon keroog yonent bi aleyhi wassalaam bi mu jógee badrin di tourner ba àgg ci as foofu di séddale li nga xam ne mooy butin de guerre bi ginnaaw bi ko suñu boroom mayee ngañaay ci kaw yéeféru Quraysh yi bokk na ci ñi mu sédd te fekkewu xare bi réellement muy Seydina Xawaat nu Jubayr bi ah lii yépp boo demee ci Subulul Huda war Rashad ah fii siirati xayril ibaadi alayhi imaam as shaami daal na ko fay solo indi tur yi yépp moom nag liñ jële ci moom ay xadiis bariwul imaam at-Tabaraani raxmatullah alayhi dafa solo ci moom da ko noon imaam ibn Shaahin mu jaar ci yoonu Saalix ibn Xawaat ibn Saalix ibn Xawaat ibn Jubayr mu jële ci ay sëtam ba ci moom Seydina Xawaat ibn Jubayr loo xam ne da ko yëkkati mu ne maa askara kathiruhu fa qaliluhu xaram kene yonent bi aleyhi salaatu nee na lépp loo xam ne day màndil lu bareem lu tuuteem dafa xaraama naan jëfandikoo ah moom nag ah fekke na ginnaaw badrin fekke na ki nga xamante fi li nga xamante ne mooy xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yépp yi nga xam ne ñoo xew après ah keroog ci ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina moom Seydina Xawaatim nu Jubayr ci xilaafa seydna Umar ibn al-Khattab ni ko ibn ki Qays ibn Abi Hudhayfa daldi solo jële ko ci moom Xawaat ibn Jubayr radiyallahu anhu mu ne xarajna hujjaajan ma'a Umara fasirna fi rakbin fihim abu ubayda ibn al-jarrah wa abdurrahman ibn awf mu ne xaraj naa dañoo génn xujjaaja nekk ay ujaaj di aji maa umara ànd ak seydina umar ibn al-xattaab radiyallahu anhu mu ne fa sirna fii rakbin ñu ngi ànd ci benn convoi boo xam ne fiihim abu ubayda ibn al di amir ibn al di seydna abu ubayda mu ne ci la àndoon ak seydna abdurrahman ibn awfin radiallahu taala an il nee na biñ ci convoi bi noonu fa qaala al gannina min min sha'ri diraarin a ah, ñu laaj ndigal ne mais te ñu ñoo décliner ay poème ci poème yi diraar yi Seydina Omar ne da'u aba abdillah falyughanni min buniyati fuaadi mu ne bàyyi leen aba abdillah moom mii di Seydina Xawaat ibn Jubayrin bu ko defee mu daal ñuy wayal ci li nga xam ne moo jële ci xolam mu daldi ñuy décliner li nga xam ne mooy ay shi'r poème waxal ñu ay abyaat décliner ñu ay abyaat mu ne fa ma ziltu ughannihim hatta dañu ma di leen décliner ay shi'r ay poème ba ni nga xam ne ci la fajar gi nag njël di jote nee na Seydina Omar ne ko irfa lisaanaka yaa xawaat faqad asxarnaa ne ko yëkkatil sa baat yow xawaat ndax njël jot na suba jot na ah moom kon Seydina xawaat radiyallahu taala anhu imaam al-Waaqidi raxmatullaahi nee na dund na ba année te ci année quarante yi l'an quarante ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu ci la génn àddina te bi muy génn àddina mu ngi am soixante-quatorze gaañu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye qima imaam al wax waaye imaam al moom dane maata sanata dane l'an 42 contrairement ak li wax ne l'an ci la Seydina Xawaat ibn Jubayr génne àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa